a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du siiratu rasuulillaah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ci fatxu makka ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima agsi woon nañu ba marru dhahraan alayhi salaatu wassalaam daldi woon campe ak saxaabaami radiyallahu anhum wa ardaahum ñu ngi woon ci riwaaya imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullaahi alayhima ñu ngi woon ci seydina al abbaas ibni abdil radiyallahu taala anhu wa ardaa mi ne woon bi ñu àggee foofu dama ne woon ey rasulullah sallallahu alayhi wasallam de bu duggee màkka anwa jël màkka ci force dugg màkka innahu la halaaku qurayshin ila aaxiri dahr waat naa ne mooy alkande Quraysh ba ni àddina di tukkee ni mu def moom seydina al Abbaas bini Abdil Muttalibi radiyallahu mooy mu ne xaaral ma dem ilal araak ci fi garabu araak yi ne bu ko defee amaana ma daldi dajeek ay nit foofale kenn koo xam ne dafa ñëw di sàmm walla ku fa ñëw ngir aajoom walla ku ñëw utsi ci garab yi foofale bu ko defee ma yóbbante ko ci waa Quraysh ñu yëgal yëgal leen ne aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ci buntu Makka fii ci marru Dhahraan gaaw leen ngeen ñëw bu ko defee mu jàmmal leen ci noonu la seydina al abbaas génne woon bini abdil muttalibi radiallahu taala anhu wa ardaa mu ne biñ fa demee nettali boobu lañu gisoon ba mu demee fekk jamono yooyu abu sufiyaan benn ci guddi yi dafa génnoon àndoon ak ñaari nit muy Budayl ibn Warqa ak ki nga xamante ne mooy Seydina Hakim ibn Hizam ibn Xuwaylid ibn Asad ah, radiyallahu taala anhu wa ardaa di mbokk saydatu Xadiija bintu Xuwaylid ndax saydatu Xadiija dafa nekk bàjjanam direct ndax seeru papam la moom di Xizaam ibn Xuwaylid saydatu Xadiija binti Xuwaylidin gisoon nañu walillahi alhamdu wal minna tarjama seydina seydina Hakim ibn Hizam ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna tey comme ni ñu ko diggee woon ñu war a gis Abu Sufyan mi nga xam ne moo génn ànd ak ñoom te moom mooy sayyidu Quraysh mu ngi tuddoon Abu Sufyaan moo doon dàkkantalam waaye turam dëgg moo doon Saxr Saxru ibnu Harb ibnu Umayya ibni Abdi Shams ibni Abdi Manaaf ba dem ci Qusay ibn Kilaab ibn Qusay ibn Kilaab jëm ci kaw al-Qurashi ginoon nag ci Abu Sufyaan ci dàkkantalam boobu boobu dàkkantala yi mu amoon du bii kese mais moo ginoon siiw daanaka turam dëgg-dëgg sax bii wa ko gën siiw moo tax bari na koo naan Abu Sufyaan boo laajte woon bon loolu en général wolof du ko xam waaye boo laajte woon man huwa Abu Sufyaana bon loolu suñu doom yi jamono ñu ko ci xam bariwul wal iyaadu billah waaye xam nañu plein dakteur ak ay caaxaankat comme ni ñu ko yàgg waxe lañu feesal seen bopp yi waaye man huwa saxaabiyu abu sufiana gaa yi xamuñu koy abu sufian mo loolu mooy dàkkantalam bi ginoone siiw te moom la siiwee ñu bari ñu ko xam sax am na ñoo xam ne xamuñu dañuy fàtte tur bi ne saxr la tuddoon saxr ibn Harb nga Saxr mooy xeer ibn Harb di doomu Harb mooy xare doj Pierre di doomu guerre day Saxr ibn Harb noonu la tuddoon waaye mu ngi siiwe woon ci Abu Sufyaan ñi tudd Abu Sufyaan ñépp moo ci gën a siiw buñ waxee Abu Sufyan jotal joyal ko ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom mii lañ ci jublu muy Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf waaye amoon na beneen dàkkantal boo xam ne it siiw na ci muy Abu Hanzala abu xandala abu xandala dàkkantalam la woon gisoon nañ ne abu sufiyaan mii nag moom lañ doon wax sayidu quraysh moom abu xandala mbokk la woon nag ci côté yaay bu yaay Maymuna mbokk la ci yaay Maymuna mbokk la ci Seydina Abdullah ibn Abbas ci côté yaayam yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas di Lubaaba bint al ak yaayu Seydina ah, Xaalid ibn al-Walid mbokki Abu Sufyan lañu woon non ci pas non seulement ci côté papa ndax ñoom ñëpp ay Qurashi lañ mais ci côté yaay ndax euh, bàjjanu yaay Maymuna mooy yaayu Abu Sufyan ndax yaayam ci hilaaliya la ci waa hil mooy <coughs> Maymuna bint al al hilaaliya abu sufyaan it yaayam safiya bintu hazn alhilaaliya nekkoon e, bàjjanu yaay maymuuna di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag abu sufyaan bi ibn harb e, moom mu ngi juddu ci li gën a siiw dix ans avant amul fiil avant xew-xewu alfiil bi ñu gisoon ci tuddoon nañ ko ci jataay bi weesu bi ñuy gis Seydina euh, Seydina Hakim ibn Hizam mi nga xam ne moom dafa juddu treize ans avant amul fiil ba ne man fàttaleku naa sax di Abdul Muttalib di waaja doon waaja faat doomam ñi Abdallah maa ngi koy fàttaliku man Hakim ibn Hizam moom nag ñetti at la majoon Abu Sufyan bii Abu Sufyan ci li gën a si juddu na dix ans avant amul fiil xew-xew bu mag boobale nga xam ne ci la aleyhi salatu wasalaam gane woon àddina am na nag yeneen wax yoo xam ne dañ ne moom juddu na avant loolu waaye pas dix ans mais ñu wax yeneen date mais lii mooy li gën a siiw que ni dix ans avant amul fii la la gane àddina moom Abu Sufyaan bi nag mooy waajuru Seydina Muawiya ibni abi Sufyaan xalifatul muslimiin jiite woon ginnaaw Seydina Ali ibn Taalib ak Seydina al moom la seydna alxasan ibn ali sibt rasulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam daldi woon cédé pouvoir bi moom seydna alxasan sayidul qawm sayidul qawm la wa huwa sayidu nnaas alxasan ibn ali ibn abi taalib bint fatima alxasan bint fatima binti ras ibn fatima binti rasulillahi alayhim salaatu wassalaam ah moom nag abu sufiyaan <laughs> abu sufiyaan buñ naree wax ay mbiram yëpp duñ ci génn <laughs> te topp siira bi xam nga man huwa abu sufiyaan au moins am nga lu bari loo xam ci moom bu ñu ko bokk na ci ñi nga xam ne ñu bañoon lislaam lañ ndax ci waa Quraysh bi yonent bi alayhi salaam di doowala du ndoor a woote ndax dafa gisoon ni diine ji menace la ci la stabilité politique de Quraysh moom affaire politique yooyu moo ko ñoroon ak affaire économie mag c'est gëmoon na ñoom Hubal ak Kilaab seen yàllaay caaxaan yooyu gëmoon na leen mais nekkul woon fervent comme ñi nga xam ne vraiment c'était des fanatiques ci ñi nga xam ne moom lañ gëme yooyu comme ñu mel ni ñoom Abu Lahab nga xam ne presque moom ci biir Kaaba ga la doon ne rek nekk ca Hubal di ko raaya ka diw Abu Sufyan nag melul woon noonu moom daal la grandeur de la Mecque l'honneur de Quraish ay ñoom moom moom ci yooyu la gënoon a nekk mooy dafa nekkoon nit koo xam ne dafa bëggoon la grandeur waaw moom fi mu bokk di Quraysh ni ñu màggee waa banu Umayya ni ñu màgge waa banu waa yi ni ñu màgge waa Quraysh waa banu Fihr ñi ni ñu màgge waaw sayyidu bani Kinaana moom Abu Sufyaan lépp lu ñëw bëgg nag wëlbati loolu mu jàpp ne day wël luy wëlbati grandeur Quraysh ak place biñ ne woon ci biñ doon occupé ci xolu arab yi loolu nag Abu Sufyan manu ko woon a supporter moom ci côté boobu la doon gën a xeexe diine ji ndax gis na ne yàlla yi même bu dee gëm naa leen mais tamit yàlla yi c'est de l'économie quand même xam nga jamono yii ñu nekk bari na jullit ñi nga xam ne xamuñu seen bopp rawatina ci réewu wolof ak réewu jullit yi ñu ngi waajal naan dañuy Noël ndax ñu ngi lu onze décembre ñu ngi waajal nowel ndax ñàkk xam seen bopp ak ñàkk personalité koo gis mu koy feete xamal ne kooku amul personalité bu dee ne jullit la bu kenn wax na nag li ma ko wax bu kenn gise mbir mi ab ab ab waa ji yow nag vraiment sawaay nag <clears throat> il il il y va na la la la là c'est trop quand même c'est pas trop c'est pas trop parce que nit gu jullit bu xam personnalité xam Noël ce que li muy wax ak tamit léegi sax fête commercial la ak même ñi nga xam ne dañ ko jàppe fête religieuse di ko kii ba léegi naka la jullit ñëwee di jàppale ñoo ñu ci loolu ñoo xamante ne inna allah dañu ne inna allah huwa saalisu salaasa buur yàlla mooy trinité ñiy woote trinité yow naka ngay ñëwee ñi naan wal iyaadu billah seydna isa ibn maryam alayhim asalatu wassalaam ibnullah en plus date bi ñu def nii du dëgg que ne ci date boobu la la gane àddina am Seydina Isa lii c'était une fête païenne boo xamante ni Rome ce que j'ai dit je le <laughs> non loolu <coughs> je ne m'aventure pas parce que je l'ai appris waaw l'histoire de Rome avant avant avant christianisme di ñëw loolu moom yaakaar naa ne ku ma ci woo man naa laa wuyu ci débat boobu ndax yàlla def na ne gëstu naa ko waaw gëstu naa ko c'était une fête waaw waxoon naa la même la papauté loolu lépp ça existait avant avant christianisme mooy avant l'empire romain bi adopté christianisme comme li nga xam ne mooy religion d'État bi ñëwee lañ lañ jël yooyu yépp basculer ko ci christianisme waaye christ almasihiya li ñu naan almasihiya di en tout cas seen caaxaan yooyu sax mooy masihiya mais diine Seydina Isa alayhi salatu wassalam loolu amu ci woon yi nga fiy gis yépp yooyu yépp lam yakun loolu amul woon c'est une invention boo xamante ne ni comme rek ni mu xewee ñun suñu réew yi ñu njàmbaas ci diine ji te bokk ci woon kenn xamula li li mu toll kenn xamul ni mu toll mooy <laughs> ñu nit julliti Sénégal ak julliti feneen ñu bari dañoo njàmbaas ci diine ji yoo xamante ne nii ñoom seeni baaxi maam la woon ñu daldi di koy islamiser nag boole ko ci calendrier jullit ñi ba nit ñi foog lii moom l'islam ko fi indi alors que du demewul noonu demewul noonu demewul noonu lekkete yu mbir yi demewul noonu réellement kon nag euh, Abu Sufyan xamoon na ne diine ji saa yi yàlla yi alal la indi ndax arab yi arab yi am ñu am nañu fi seeni représent seeni yàlla yu ñu def ci kaaba gi ñëw nag di ko aj si di leen ziar si loolu économie la ak en même temps foire yi di fi amaale marché yeeg nit ñi di fa daje te fu wax nit ñu daje di bari consommation bi day dox bu ko defee économie bi dëkk bi dox loolu Abu Sufyan en était conscient boo gisee villes yi ku nekk di jéem a ut ab événement boo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp année ci biir at mi ñu naan woy fête de lumière pour waa Lyon waa ñële lii waa ñii lii loolu c'est pour une façon de booster l'économie de la ville loolu Abu Sufyan xamoon na ko bu yàgg loolu nag bi l'islam wootee mu gis ne ah non imagineel yàlla yu bari yi ñi leen fiy ñëw di jóge fu nekk ci ci ci ci ci péninsule arabique bi di di fi ñëw di fi dépenser waale te di leen jaam mais imagineel ñu ne leen yàlla yooyu yëpp amatul benn yàlla képp am te yàlla boobu du bu ñuy gis bu ñuy représenter ah non non moom mooy kii day ñëw ngir màbb li nga xam ne mooy suñ économie et no eh, ñun Quraysh on va pas l'accepter en plus man xawma sax. naka la seydna muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam di devenir bi yonent te ñun ñu xam ju doom xam fi mu jaar yëpp lan la fi am lu extraordinaire lu wuteeg li ñu amoon wala mu xam fi lu xam ne ñun xamuñu ko ay maamam xamuñu ko wa kon nag kallaa duñu ko nangu Abu Sufyan en général ci loolu la ne woon moom ci loolu la ne woon moo tax mu bokkoon ci ñi nga xam ne te kilifa la woon ci kilifaay Quraysh yi ñi bañoon lislaam lool eh, moom ak soxnaam di Hind bint Utba di Utba menn <laughs> eh, ba moo tax bokkoon na ci ñi doon sonal jullit ñi bi nga xamante ne nii ci la ci la embargo bi am ci la embargo bi am gaa yi doon jóg doon wax ngir ñu dindi ko Abu Sufyan il n'était pas totalement contre ci loolu il n'était pas totalement contre bi gaa yi jógee di kii di ngir gisoon nañ Abu Jahlin mooy ki gënoon a virulent comme niñ ko tudde woon ci jaxaay bi weesu ci ñu doon wax naan affaire bi dañ koy kenn du ko noonu lañ leen koy bàyyee bomb bàyyi yow gina taraw embargo Abu Sufyan moom il n'était pas totalement contre bon bi mbir yi mettee ñu alléger mbir yi tuuti bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, mu ne Abu Sufyan waa Quraysh dénk ko seen alal comme que moom it grand commerçant la woon en même temps ñu dénk ko convoi bi ngir mu dem uti marchandise te jaayaale der yi ñuy jële fi nga xam ne mooy màkkat yooyu seen produit yi ñu dem écouler ko Sham jëndaale ay marchandises ñu joxoon convoi boobu taxta riyaasati Abu Sufyaan Saxr ibn Harb yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko ñoom la doon kar bi ñuy dem ñu rëcc mu jàll ndax Medina lañ doon jaar côté yooyu bi ñuy ñibbisi jóge Sham Abu Sufyaan xam ne ah jullit ñi dañ leen di kar ndax loolu yàggoon nañ ko xam avant même kii xew-xew bii ndax bul fàtte ne Abu Jahlin am na benn convoi bu mosoon a ànd bañ dajeeg Seydina Hamza benn sariya boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko yónni woon Seydina Hamza jiite woon ko ñu dajeeg Abu Jahlin mi yoroon convoi Quraysh ci jour boobu ba ñu xaw faa laale am ku doxoon seen diggante seen benn allié boo xam ne am na jàmm ak jullit ñi am na jàmm ak waa Quraysh moom moo leen séparé keroog ba Abu Jahl ñibbisee dafa def contrant rendu waa Makka neleen nag faites attention nos routes commercial na sont plus sécurisées parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad ak gaayam yi ñoom ñuy kar bi ma demee ci kii bii damaa dajeeg Hamza na Abdul Muttalib mu ànd ak ay nit doon karsi suñu njëgg mi kon nag waa Quraysh jël leen ay matuwaay kon ñoom xamoon nañu lool moo tax Abu Sufyan dafa vigilant woon bi ñuy dem ak yëpp da doon yónni ñoo xam ne ñoo koy utal ay information laata muy agsi bi nga xamante ne nii nag ci la ñëw bay jege ko ci Medina am ay saxaaba yoo xam ne dañoo génnoon ngir xooli woon convoi Quraysh bi fan la féete ba ñu dëppee Abu Sufyaan ba ñëwee nan la xamee ne am na ay jullit ñu koy kar dafa dem ci seen neefare yi fa dafa ñëw wax ak benn góor bu mu dajeel ne ko gisoo fi kenn mu ne ko aha kay am na daal ay warkat yu fi ñëw fële lañu taxawoon nag ca garab ga après daal di dellu Abu Sufyan daal di dem ba foofu dal di jël neefa gis fay neefare mu dal di koy toj bi mu gisee mu gis ci saalu tàndarma mu ne wallahi ñii Yasrib leen jóge mooy gaay Seydina Muhammad yi ñoo ñuy kar sallallahu alayhi wa sallam mu daal di teggi jaari tafes contourne Medina jaarul foofu yépp ba yonent mi alayhi salaatu dem ñu dem Badar di ko nekk foofu ndekk Abu Sufyan naa ni na kaani ba loolu mooy li nga xam ne waa Quraysh ba ñu yëgee ndax ba mu yëgee loolu dafa gaaw yónnee Quraysh ndaw ne ko gaawal nga wax leen ne leen seen caravane bi mu ngi ci danger ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy kar ndax même bi muy contourner wóoru ko woon ne dina rëcc kon nag na waa Quraysh dajale li ñu am ci doole génn ngir ñëw sécuriser seen caravane bi ndax mu ngi ci danger mu daldi woon yónni ndaw ngir mu defal ko loolu le ci kaw loolu ci la waa Makka daldi woon mobiliser leurs troupes Abu Jahlin di wër ci tribu yi leen woo yastanfiru Abu Jahlin naas waaw di leen mobiliser ba mobiliser ñu bari ba gaa yi kontaan ñoom Umayya ibn Xalaf naan hadihi hiya alxarbu allati kuntu antadiruha mu naan lii mooy xare ba nga xam ne dafa mel ni man Umayya ibn Xalaf looloo taxoon ñu jur ma sama nekk ci àddina bi daal c'était ça l'objectif ma dajeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci xare jullit ñi gis nañ nañ demee woon Abu Sufyaan ba rëccee xam ne nag léegi jullit ñi mënatuñ koo kii jot yónnee na armée Quraysh bi jotoon a génn ne leen léegi dëpp leen man ngeen dëpp si Makka ndax man rëcc naa buur yàlla rëccal na suñu caravane ba leen ci waa Quraysh ñoom Utba ñëwoon ne dañuy dem Abu Sufyaan wax leen lu ñaaw Abu Jahlin ne leen duñu dem fenn duñu dem fenn fokk ñu dem ba Badar loj fa suñuy gëléem wa nusqal xamr wa wa wa wa tunxarul juzur ñu loj suñu géléem yi daal di fay naan sàngara waykat yi chanteuse yi daal di ñuy wayal ba waa arab yi xam ne ñun ci gis suñu doole ba kenn dootuñu provoquer rawatina jullit ñi ci loolu moo ndiwoon ghazwatu badrin al mal'un abu jahlin ñu daal di koy faat foofule abu sufyan nag bi ko xabaaru badar bi xewe ay eh, mu am lu ko metti loolu mu am lu ko metti lool les rescapés de Badr ak leur famille ñi nga xam ne jot nañu jotuñ leen rey ak seen doom yi desoon ci dëkk bi Makka ak seen njaboot yi nag ne foog ñu tëdd ñu ñu ñu ñu jël suñu revanche keroog Abu Sufyan moo fa mujjoon nekk sang ndax qutila Utbat ibn Rabi'a wa qutila Shaybat ibn Rabi'a wa qutila abul baxtar ibn hisham wa qutila umayyat ibn xalaf wa qutila al rasul kuffaari abu jahl ibn hisham mais ponkal yi presque ñoom ñépp éliminé nañ leen ban kan moo fa desati mooy ki nga xamante ne nii wa usira jubayr ibn mut'im jàpp nañ ko prisonnier wa usira al abbaas ibn abdil muttalib Seydina al Abbas mi génnoon àndoon ak ñoom Badar moom moom prisonnier la waa ci amuñ lu dul seeni bët ngir bënn ko di jooy ñu am double peine ñàkk nañu suñuy mbokk ñu rey suñu kilifa yi waaye beneen peine bi mooy lam mais ñu bari ci suñu kilifa yi jàpp nañ leen prisonnier te nag il faut ñu ut alal ngir man leen a nag seen liberté mu nekk vraiment une humiliation boo xam ne la bandaha humiliation non humiliation gii moom vraiment c'est le comble quoi fii moom moom sincèrement waa Makka nekk sur une désolation boo xam ne totale mais ñi ñu rayal suñu mbokk yépp dañoo war a sëgg suñu doq yi dem ba ca ñoom di leen fay ngir ñu libérer ñu ñi ñu jot a jàpp Quraysh am lu ko metti lool ñu chargé ki fi des te gën nekk sang ci ñoom di Abu Sufyan ña ko nag bi yaa koy yaa ciy taxaw sa njëgg mi nga fi jële lii jaaru rappel la boo xam ne <laughs> moo tax histoire Abu Sufyan booy nettali dundam lu bari ngay nettali ci dundu l'islam parce que moom dafa fekkee presque du début ba ci génnuk àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax lii rappel la du lu du lii may wax du loo xam ne ak gulit la wala loo xam ne scoop la ñépp xam nañu ko damay rappeler kese <laughs> ndax dañuy def tarjama ki nga xam ne mooy Abu Sufyan Saxr ibn Harb mi nga xam ne moo joué rôle yi yépp ah Abu Sufyaan war a taxawu mbir yi liggéey bi léegi ñu ne ko gaa yi ne ko ñoom Safwaan ibn Umayya ak ñoom na ibn Abi Jahl ñi nga xam ne ku ci nekk sa baay faat nañ la Badar ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ko li ñuy fexe mooy ñoom ñuy wër ci tribu yi képp koo xamante ne amoon nga marchandise ci njëg moomu ci caravane bi que nañ ko boole ci effort de guerre bi ñuy waajal bu kenn utiliser loo ci am ci bénéfice nañ ko def ci li nga xamante ne mooy xare bi ñuy waajal contre jullit ñi ngir dem cette fois yi jël suñu revanche ba ñu xam ne lale tarxiis la woon Abu Sufyan taxawe loolu mook Safwan ak ñoom Ikrima ñu daal di waajal xare boo xam ne moom lañ xame ci ghazwat Uhud ñu dem Abu Sufyan jiite ko am ay généraux de yu baax comme ñoom Seydina Xaalid ibn al Walid biñ demee ci gàttal ci biti ñoo gañe jullit ñi kenn masuleen a gañe ci loolu ndax mooy li Seydina Abdallah ibn Rabah euh, ibn Rawah radiyallahu waxoon comme ni ñu ko gisa woon ci ghazwatu Mu'ta bi nit ñi gisee arab yi jàppale Qaysar César lu nekk cent mille Hiraql indi cent mille moom it de soldats ñuy deux cent mille te ñoom julli ñu nekkoon trois lan la Seydina Abdallah ibn Rawaha waxoon radiyallahu anhu yaa qawm ba nit ñi naan ah nañ leen waxtaan est-ce que dañuy xare noonu wala bokk malgré ñun trois mille lañ ñoom ñuy deux cent wala dañuy yónnee ci yonente mi aleyhi salatu wassalam mu ne leen yaa qawm inna alladi takrahuun lalladi xarajtum tatlubuun annasra min shahaada wa inna lam nansuri nnaasa bi kathra wala bi udda wala bi adad wa innama nansuruhum wa naxzuhum bi imaanina alladi akramana allahu be mu ne yéen samay ñoñ lii ngeen gis muy nombre yu bari yéen gis ci noon yi romain yi dafa mel ni ngeen koy bañ looloo taxoon ñu génn xanaa xamu da ngeen a fàtte lool mooy soit dañuy xare am ngañaay wala ñu rey ñu ñu am shahaadat loolu moo tax perte ngi amu ci moo tax ma ne Badar moo tax tout le temps dama naan ci biti Quraysh ñoo gane ci biti mooy ci bëtu koo xamante ne nii moom xamul profondeur mbir yi danaan c'est vrai mais jullit ñi dañ leen a gañe karo waaw parce que rey nañ ci ñoom ay soixante-dix waaw ray nañ soixante-dix ci ñoom xam nga Quraysh dañoo rayoon ci ñoom soixante-dix Badar jàpp soixante-dix jullit ñi nag keroog amul du du waa Quraysh dañu jàpp prisonnier mais dañu rey soixante-dix jullit parmi Abdullah ibn Jubayr Seydina Hamza Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram walidu Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñoom kan ha ha ha Allahu akbar allahu akbar Sa'd ibn Rabi'a daa ngi fàttaliku kooku Seydina Sa'd ibn Rabi'a allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon Abu Sufyaan ah ci biti ñoom ñoo gañe dégg nañ la waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee foogoon na ne yonent bi alayhi salaatu salaam nañ ko mu ñëw fi jullit ñi nekkoon ci kaw montagne bi bi xare bi jeexee mu ñëw ne ay na ayna ayna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen saa sallam ne saxaaba yi bu ko kenn tontu yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ne ayna muhammad anam gaa yi yeneen saa sallam ne ñi ci kaw mu ne aynam na abi quxaafa ana ibn abi quxaafa yonent bi alayhi salaatu salaam seydna abu bakar mu ne bu kenn tontu mu ne ayna ibn al xattaab ana ibn al xattaab anam hey yéen ci kaw di yuuxu ci suufu montagne bi yéen laay waxal yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu leen kon bu ko kenn tontu mu ne ama haulaay faqad qutilu Seydina Omar na ko qad kadabta mu ne ko comme que ñuy tontuwuñu kon ñooy ñoom ñépp rey nañ leen Seydina Omar ko wax nga lu li am tey nga gën am problème ñi ngay wax ñi nga ñu ngi lay dégg mu ne ko yow Omar de yow laa gën a dëggu yow laa gën a mën a dëggal say wax ki ma ne faat na seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaye malgré loolu yéen ñi ne foofu ak yow Omar surtout yow oxlu hubal oxlu hubal vive yëkkati leen màggal leen hubal suñu yàlla ji xam ngeen ne tey man na seen yàlla ji ngeen di wax ay waaye hubal dimbali nañu tey kon oxlu vive yëkkati leen ci kaw màggal leen hubal suñu yàlla yi hubal yonent mi alayhi salaatu salaam ne wax du ngeen ko tontu ñu ne luñ koy wax mu ne allahu a'la a allahu a'la wa ajal buur yàlla moo gën a màgg moo gën kawe hubal moom nga naan onlu yëkkati leen hubal mu ne fay wax ne nag euh, rendez bu ngeen bëggee may naa leen rendez-vous ci ci ci ci heure bii yeneen ma lay saar saam ne leen waaw mu di dem moom Abu Sufyaan dugg Makka kontaan gisoon nañ ne sax ba ñuy dem ba ca yoon wa gaay dañoo wax seen biir ñu ne ñun daal on a rien foutu defuñu fi dara ñii ñu ngi leen rey ba lii ëllëg ñu jàkk ñu jekkali leen ñu bàyyi leen problème am na mooy ne kon ñun suñu problème des na suñu problème nag mu ngi door a des parce que ñii dañuy amaat doole ñu ne dañuy dellu waaye mujj ñu mujj dellu dañoo mujj demaat ci ghazwatu Hamra al-Asad waaw xare ba ja tegu kon Abu Sufyan mu dugg biir Makka ba mu jógee Uhud nekk ñoo xamante ne jàpp nañ ne jël nañ seen revanche kontaan nañu lool moom Abu Sufyan sayyidu Quraysh kon moom dangay gis ne moom fu ne la jaar xeex yi nga xam ne ahzaab dañuy sotee ahzab moo ko jiite woon tamit bi juif yi fexee ba coaliser dem woo seen mbokk yi mobiliser waa Ghatafan waa Quraysh ba waa Quraysh nangu Abu Sufyan moo diriger woon parti Quraysh moo diriger woon parti Quraysh ñu dem ci ghazwatul ahzab di ghazwatul xandaq ngir nag cette fois-ci boom julli ñi fois pour toutes en plus que am nañ l'appui de leurs alliés juifs ak ñi nga xam ne ñooy la grande tribu bi ne côté yooyu di Ghatafan waaw dañ demee gis nañ ne Abu Sufyan euh, bañ fa newee ñu ñëw fekk jullit ñi def canal bi mu jul mën a jàll gaa yi jotoon a jàll ca yenn côté ya ñoom Amr ibn Abd Wudd daldi nañ leen faat waa Quraysh nag bañ fa newee ngelaw leeg lëndëm géej yooyu sonal leen ak poussière bi Abu Sufyaan ne leen bés ba say yonent mi aleyhi salaatu salaam yónni woon Seydina uh, Ibn al-Yamaan uh, Ibn al-Yamaan nu mu tuddati al-Yamaan Ibn baayam mooy al-Yamaan te gisoon nañ tarjamaam Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan euh, nga xam ne guddi googu ko Yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon ci biir mbooloo ma ci xandaq Abu Sufyaan dafa jekki ne seet leen dafa jekk rek am flairu mel na ni am na benn intrus bu dugg suñu biir te dafa waroon a wax ak nit ñi jël décision boo xam ne moom lay jël ndax yàgg nañu fii appui juif yi ne woon dañuy appui nekk ci biir Medina gisuñu leen qad xaanu Qurayshan war nañ ñu ñun waa Quraysh Abu Sufyan ne kon seet leen seen biir est-ce que kenn raxuñu Seydina Xudayfa nee na ci saase bi mu ko waxee rek ki mu njëkk a dajal ma ne ko yow noo tudd ndax bu xaaroon ba waa ji ne ko noo tudd mu ne fay nag di di di di di ami sikki sàkkaak di xool nu muy tudd ak ban tur ut bu boobaa nañ xam ne kii bokkul ci ñun te bu boobaa mën nañ koo faat ñeenam ki ma a jege ma ne ko yow mu tudd nu mu gën a léegi bi mu demee noonu Seydina Abu Sufyan ne yàgg nañu fii te gis ngeen ni mu demee suñu mbaar yi taxawatul mënatuñu sax am ay taal yu taal ndax ngelaw leeg poussière bi te nag constaté ngeen ne yahuud yi nga xam ne ñoo ne woon dañ ñuy jàppale gisuñu leen kon nag li ñuy def man damay dëpp na Xudayfa nee na keroog jekku naa Abu Sufyaan ba xeej bi may roon manoon naa ko rey waaye comme que nent ma saa sar ma fàttale ko bi ma yónnee dana ma te boo demee bu fa def dara demal nga xoolal ma li xew te bu fa def dara bu fa xewal dara looloo tax siinoo kon ma jamoon ko faat ku keroog moom Abu Sufyaan Saxr ibn Harb mu dal di yéeg ci fasam géléemam boog dàq uti Makka tànt bi arme bi daal di koy topp moom Abu Sufyaan raaji'an ilaa Makka waaw léegi nag euh, ci sulhul Hudaybiya amoon ci sixième année Abu Sufyaan ci boppam moom mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nangu woon accord boobu am ñu yónni Seydina Suhayl ibn Amr mi nga xam ne moo ne woon le négociateur en chef de Quraysh ak yonent bi alayhi salaatu keroog bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne day ñëw umra si ñu ne ko du fi dal yemal fa nga nekk Hudaybiya te accords yi ñoo lay wax ñun ñooy dicté ngay bind ñuy dicté yonent bi alayhi salaatu wassalaam di acquiescer di nangu accords yoo yële nag ñi nga xam ne dañ cee bokkoon ne ku mu neex ci tribu yi xool ku ko neex ci ñaari parti yi muy jullit ñi wala Quraysh mu ànd ak moom waa Banu Bakr ànd ak waa Quraysh waa Xuzaa ànd ak yonent bi wassalaam ak dix ans de paix ak képp koo xam ne dafa jóge ci jullit ñi daal di dem ci Quraysh waa Quraysh duñ ko delloo jullit ñi dañ koy téye waaye ku jóge Quraysh daal di dem ci jullit ñi par force par force waa Quraysh dañoo war a yonent bi alayhi dafa war a delloo ñooñu noonu ak seen bunuus yooyu nga xam ne ay caaxaan la woon waaye yonent bi alayhi salaam xam ne lii moo gën nañ nañ nañ nangu rek nañ nangu rek parce que dix ans de paix lu ne xaj na ci lu ne xaj na ci te ci guerre rek lañ dëkk Quraysh depuis boobu ah bi nga xam ne ci la ko seeni alliés ñoom waa Quraysh di Xuzaa waa waa Banu Bakr violé li nga xam ne mooy accord boobu moom Abu Sufyaan nag nan lañ ko violé mooy dal ci kaw waa Xuzaa ah dañoo xool seen kilifa gi nag muy Abu Sufyaan ñu ne ko nag ah yow nag yaay dem ngir nag réparer les pots cassés waaye nag boo demee nag na nga faire semblant que ne yëgoole xew waaw moom man amaana sax bu demoon sax waxoon ni yëg na li xew waaye desin ne ñun ànduñu ci ñenn ci waa Quraysh ñoo jàppale ñi ñun ànduñu ci waaw yooyu sax amaana moo leen doon moo doon génne waa Quraysh ci mbir mais mu ñëw di faire semblant que ne yëgul li xew mu ñëw ci alayhi salaatu wassalaam waaye malheureusement am nañu ko fi jiitu ci waa Xuzaa malheureusement pour Quraysh wala heureusement pour Quraysh ndax looloo gën ci ñoom waaw an yusiru kull kulluhum muslimin xayrun min xayrun lahum ñoom ñépp ñu mujj nekk an yasiru ñu mujje nekk ñoom ñépp ay jullit moo gën ci ñoom kon kay lool heureusement pour Quraysh Abu Sufyan dal di ñëw am nañu ko fa jiitu mooy Amr ibn Salim ak ñoom Budayl ibn Warqa bam dajeeg Budayl ibn Warqa ak ña mu àndal ña ko Budayl man de yow est-ce ci Seydina Muhammad moo loolu mooy la mooy est-ce fa waxoo ko li xew fii sa mbokk yi ñu rey ci waa Xuzaa Budayl ne ko man de fii laa demoon rek damaa demoon nii rek côté yii rek laa demoon mu ne ko jógewoo foofu mu ne ko déedéet waaye mu def la nga xam ne moom lañ ko xamee woon lam defoon keroog Badar mooy dem xool fi nga xam ne fala seen gëléem ya fexe xool seen neefaree gëléemu ñoom bu Budayl ibn Warqaa yi ba mu demee mu daal di koy fa fattax mu daal di koy toj gis ci ay saalu tàndarma mu ne laqad ataa wallahi budaylin muhammada wat naa ci yàlla ne budayl dikkal na seydinaa muhammad kon mooy caaf xam na la may doxi ji de yonent bi aleyhi salaatu salaam de wax nañ ko ko mu daal di dem gisoon nañ ci riwaaye seydinaa muusa ibn Uqba inda al bayhaqi rahmatullah aleyhi yonent bi aleyhi salaatu salaam dane koy yaa aba hanzala waxoon nañ la bokk na ci dàkkantalam yi abu sufiyaan ak abu hanzala mun na ko abu hanzala lool rekk la tax a jóge fële ba fii hein lool kepp ngir rek li yu shadda fil aqdi ngir ñu gën a dëgël euh, li yu shadda al aqda wa yuzi wa wa yazid wa yazid fil wa yuzida fil amr fil fil ajal hein wa yazida fil amr fil ajal yow daal loolu rekk la fi indi mooy ñu gën dëgëral accords yi yokk délai dix ans de paix loolu rekk la fi indi est-ce que defu ngeen dara hal xadatha min xaadis hal waqa xadas gaa yi ne déedéet Abu Sufyaan na lan ñun ñu ngi ci accords yi ñu newoon ba léegi tey lañ ci gën a nekk waaye waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam ci riwaa imaam ibn Sa'd moom dane ba mu ñëwee di wax moom Abu Sufyaan yeneen tubaab lay saa saa faalewu mooy dëgg tontu tontuwu ko mu daal di dem ci Seydina Abu Bakar tontuwu ko mu naan ko man maay Sayyidu Quraysh waxal fexeel euh, tinul ma ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu déglu ma ndax ana Sayyidu Quraysh man kat maay sangu Quraysh Seydina Abu Bakar ne ko man manuma def loolu Abu Sufyaan seetal keneen man manuma loolu Abu Sufyan daldi dem ci Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu anhu wax ko wax ju tar ne ko bu ma dese woon lu dul lu dul ab melentaan laa wax melentaan boo xam ne man rekk ak maak moom kese des ma man koo utiliser ngir xare ak xeex ak yéen waa Quraysh di kononte kon dinaa ko def nga naan ma ay ma jàppale la xanaa xamoo ma xanaa danga maa fàtte ci riwaaye imaam Muusa ibn Uqba bi rahmatullah alayhi inda al-Bayhaqi mu ne mu daldi dem ci Seydina Usmaan Seydina Usmaan ne man manuma loolu de li nga bëgg moom dem di wax ak yonent mi alayhi salaatu pour yow loolu man Usmaan duma ko man mu topp kilifaay Quraysh yi ci jullit ñi nekk Medina di wër di wër ci ñoom di wër ku nekk fu mu dem kooku ne ko manuma loolu finalement mu ne xaaral ma dikkal saydatu seydina ali ibn abi taalibin radiallahu an mu dikkal seydina ali ci riwaay imaam ibn Isaaq bi dane ba mu jógee ci seydina abu bakar dafa dem ci seydina omar après mu dem directement ci seydina ali ali ibn abi taalib ne ko ah loolu abu sufiyaan loolu de manuma ko de yeneen time alay saa kenn manula wax ak moom mu daldi gis sayyidatu Fatima ci wet gi mu naan ko yaa binta Muhammadin ay yooyu doomu jigéenu Seydina Muhammad waay ay waay tee nga maa waxal sa baay waay mu ne ko lool manuma ko mu ne ko waa sa ñaari doom yi fekk Seydina al-Hasan ak Seydina al ñu ngi dukkat foofu di fo nekk ay xale ay li ay ay ay mu naan leen ay xale bokk euh, euh, euh, ñi waa waxal ñii ñoom ñu tënul ma ci seen maam mu ne ko xam nga ne sama doom ñaari sama doom yi manuñu loolu léegi mu ne Seydina Ali yaa léegi yow fi ma jaar ndax riwaay imaam ibn Sa'd bi ci Seydina Abu Bakar Seydina Omar après Seydina Ali mu ne ñi ma jaar yépp yow laa ci gën a bokkal ndax wax na dëgg ci côté boobu mooy ne ndax Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya euh, ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf Seydina Ali ibn uh, abi taalib abi taalib di doomi abdul muttalib abdul muttalib di doomi haashim haashim di doomi uh, abdi manaaf waaw ah. kon loolu uh, mooy ne nga gis ne kon ñoom ci abdi manaaf lañ bokk mooy gis nga ni mu jege moom alors que ñoom seydna abu bakar ak seydna omar bokk nañu maam mais dañoo maam yu sori la moo tax mën a ko yow la amasun naasa bi yow laa gina a euh, bokkal li nga xam ne mooy euh, ak xaraaba mooy ak jegeñaale ci wàllu deret ci wàllu mbokk kon nag looloo tax ma ñëw ci yow Seydina Ali tey maa defal Seydina Ali ne ko man manuma ko mu ne ko waa léegi loo may conseil mu ne ko anta ba bani Kinaana yow yaay yow yaay sangu waa banu Kinaana mooy waa Quraysh léegi ni ngay def mooy da dem da ngay dem ci biir nit ñi nga wax ci kaw ne dox nga diggante nit ñi nit ñi yiir nga diggante nit ñi waaw après boo defee loolu ah nga dem Seydina Abu Sufyan ne ko kii mais yow loolu loolu nga foog moo ko defee man dina ma jariñ dara dinañ respecté loolu dinañ dina ma jariñ ci li ma bëgg Seydina Ali radiyallahu anhu ko ah fooguma nag de dina nga jariñ waaw ah, comme que danga maa wax ma laay biir la ah man de lii rek laa trouvé pour yow nga dem daal ci biir nit ñi mbooloo mi ne man Abu Sufyan dox naa diggante nit ñi mooy bu xare am ci diggante kenn kenn bu kenn dal ci kenn loolu man maa ko chargé wu te nag loolu mooy comme ni arab yi doon def di yiiraate boo ñëwee ne man maa yiir diw même lu mu mën a kii bu ñëwoon sax sa kër doo ko def dara même bu doon sa noon la ndax diw moo ko yiir comme niñ ko gisoon ci gàddaay ga ñi nga xam ne noonu lañ doon ni ay Éthiopie yooyu ni gaa yi doon yiire comme Seydina Abu Taalib euh, di mbokkam daldi woon yiire moom euh, kële <coughs> euh, après la ko Seydina Abu Taalib daa ki Abu Taalib di bàyyi Seydina Ali radiyallahu anhu daal di daal yiir voilà voilà comme yu mel noonu comme na Ibn Darin na defaloon Seydina Siddiq keroog ba muy gàddaay léegi nag kon bon mu dem daal di wax moom Abu Sufyan taxaw ci biir nit ñi daal di wax loolu mu daldi taxaw ci biir nit ñi daal di wax loolu waaye euh, après mu daal di dem yoonam bi mu defee loolu mu ñibbisi Quraysh daal di def compte bi waa Quraysh ne leen dem naa ci Seydina Muhammad waaye faalew ma sallallahu ma dem ci Seydina Ali ci Seydina Abu Ibn Abi Quhaafa waaye moom it faalewu ma ma di dem ci Omar waaye innahu la aladullah da innahu la aladdu a'da moo gën a tar noon ci waa Quraysh moo tax <laughs> riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi nee na <laughs> Abu Sufyaan keroog dari wax Seydina Omar bi ko Seydina Omar na ko bu ma trouvé woon lu dul lenn am melentaan sax ngir xare gi waa Quraysh dinaa ko def ngeen may laaj naan ma dimbali leen mu na ko mu na ko jazaakallahu min di rahimin sharra yàlla la buur yàlla fay lu yées yow Omar ci ci mbokkaale gi ñu bokk ah amoo dara loo ciy wax nga naan boo amoon seetoo ci dara nga naan boo amoon melentaan lu dul lool ngir xare ñun nga xare ñun xam ok jazakallahu min zi rahimin sharra yàlla na la buur yàlla fay ak mbonte ci li nga doxale ci say mbokk muy ne waa Quraysh nag moom laa trouvé na moo gina noonoog ñun moom ko moom moom moom Omar mu ne waaye ki tane daal ki ma gis ne moo ci gina nooy gin ci kii mooy Seydina Ali Ali moom euh, radiyallahu anhu moom moom sax kii na ma am na lu ma wax te to nangu na maa sax déglu te tamit conseillé na ma gars yi na ko waa Quraysh na ko mais la ma conseillé ndax Quraysh lañu tiit xam nañ ne li def ah respecté wuñ accord bi de te dañ ko waroon a respecté respecté wuñ ko ndax jàppale nañ seen allié ngir mu dal ci ñoo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam allié yonent bi jàppale nañ waa mu Bakr te ñi leen jàppale parmi ñoom Safwan ibn Umayya ak ki nga xam ne moo nekkoon le négociateur en chef li gën a yéeme muy Suhayl ibn Amr waaw léegi moo tax ñoom ñu tiitoon waa Quraysh réaction yonent bi alayhi salaatu salaam mu dal seen kaw loolu taxoon moo moo ñu dem ngir Abu Sufyan dominer le terrain après pour en lu mu di demee daal en mu xam o minimum que ni est-ce que dal seen kaw bu ko defee ñu mën a waajal mais Abu Sufyan daal mu ne leen Ali daal moo fatane moo fi gën a jege ñun am na nag lu ma wax ma def ko def naa ko gaay na ko lan mu ne leen ah nee na mu ma dem ba ci biir mbooloo mi ma ne leen yir naa diggante nit ñi mu ne ko ba nga ko defee nu mu est ce que loolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu na lool te wëyal na ko mu ne ko déedéet mu ne ko est ce que yow jàpp nga ne loolu jariñ naa dara mu ne jàpp ma ne jariñ na dara mu gaa yi na ko nag Abu Sufyan Abu Sufyan sincèrement yow Ali moom da doon da doon fowe ki nga jàpp ne moo ci gën nooy en fait dala doon foowe quoi mooy en certaine mesure presque moom lim def sax moo gën a ñàng li ñeneen ñi def ndax moom moom laay ba bikk deful lu dul doon la foowe waa sang bi nga doon ak lool mu lay foowe di la def lool loo xam ne moom ci boppam nee nga ne bam la koy def lool nee na ne moom xam na ne du jariñ dara mais quand mu sant la ko yow nga def ko loolu bul mooy dala doon foowe mu dem wax ko soxnaam Hind wax ko compte rendu bi mu ne ko qabbahaka Allahu min waafidi qaw su boo xun ma la waaye Abu Sufyaan jëkkër sama ci koo xam ne moom lañ délégué ngir muy waxal ay nit su boo xun ma la Abu Sufyaan waaye min waafidi qawmin ci koo xamante ne nii moom lañu délégué ngir mu dem uti ay négociation yu baax waaw ah, Abu Sufyaan nag temps yooyu nag waa Quraysh nekk ci ambara nekk ci ambara xamuñ nag li yonent mi alayhi salaatu salaam def ndax ah yonent mi alayhi salaatu salaam bi ko waa Xuzaa waxee lool dane woon ba gis nuage ba ba Amr ibn Salim waxee après biñ tuñ toog noonu am benn nuage buy romb benn niir mu ne inna hadha saxaaba la tastahillu bi nasri bani Ka'b mu ne gis ngeen kii bi nuage bii ngeen gis di romb day bégal day bégal di joxe la bonne nouvelle ci ndimbal gi nga xam ne moom lañuy ñuy dimbali waa wu Kaab di waa banu ñi nga xam ne ñooy waa Xusaa waa Quraysh nag nekk naa làmbaraa fan yooyu xamuñu lan la yonent bi alayhi salaatu salaam wax te ñaanoon na moom alayhi salaatu ne buur yàlla yàlla nag ma nëbbal suñuy xabaar téyeel seen bët yi téyel seen nopp yi buñ ñu yëgal dara ñoom waa Quraysh ci ñëw gi ñuy ñëw foofale ñoom waa Makka loolu nag moo taxoon ñàkk am information googu nag xamuñ lu yonent ma lay saa am di def ginnaaw ba ko Abu Sufyan jógee looloo taxoon moom ci boppam mu am benn guddi mu génn ngir xool ci biti est-ce que ah dina gis benn information boo est-ce que yonent ma lay saatu salaam day ñëw seen kaw wala déet loolu la imaam ibn Isaaq doon wax ci riwaaya bi nga xam ne mu ngi ko jële woon ci imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi mu jële ko woon ci Ubaydillah moom ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud moom Ubaydillah jële ko ci sëriñam di Abdallah ibn Mas'ud eh, ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne woon wa xaraja fi dhalika al-layali abu sufyaan ibn harb abu sufyaan ibnu harbin wa hakiim ibn hizaam wa budayl ibn warqa yatahassasuuna al axbaar wa yanzuruuna hal yajiduuna xabaran aw yasma'uuna bih mu ne ci guddi yooyu benn ci gudd yooyu abu sufyaan génn ànd ak hakiim ibn hizaam mi ñu gisoon ci jotaay bi weesu wa budayl ibn warqa ak xaritam boobu te bokkoon ci waa Xuzaa amee dëkkoon Makka di Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i radiyallahu anhu moom i gisoon nañ tarjama yataxassasuuna al axbaar ñuy saytu di xool xabaar yi est-ce que dinañ am xabaaru jullit ñi est-ce que Quraysh lañ jëm wala boog yonent mi alayhi salaatu lu muy def léegi nag ci loolu noonu abu Seydina al Abbaas ibn abdul muttalib entre temps moom ba muy génn fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ngi agsi marru dhahraan soriwul quraysh daanaka agsi war na màkk foofu ba boo génnee màkka noonu da ngay gis marru dhahraan diggante màkka ak medina la mais màkka la gën jege lool abu sufiyaan nag bi mu génnee seydina al abbaas ibn abdul muttalib mi nga xam ne da doon gàddaay temps dajeeg yonent bi alayhi ci yoon wi fekk mu muy muy génn di ubbi ji Makka mu far àndaat ak moom bi mu ñëwee maradu Bahraan mu ne moom Seydina al Abbaas waa sabaaxa Quraysh woo naa suba Quraysh waay kel mal mal suba waay waay xëyum suba yi xam nga kii waa mooy attendre Quraysh waaw xëy mu bon mooy xaar Quraysh ndax wallaahi war naa ci yàlla man al Abbaas la in daxala bu duggee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawul yàlla li màkka bu duggee màkka an watan ci force qabla an yatuuhu avant waa Quraysh di ko dikkal fa yastaminuhu ñu sàkku mu daal di leen jàmmal may leen sécurité dodul di dal ci ñoom innahu buñ deful loolu ba dugg màkka ci force ñuy jéem a résister ñoom innahu dëgg-dëgg la halaaku Qurayshin ila axiri dëhri mooy nekk alkadek waa Quraysh ba ni àddina biy tukkee ba ni àddinay tukkee seydna al abbas radiyallahu anhu nee na ma daldi ngir génn ngir xool kan lay lay jekk moom moom laay wax ngir mu yónni sama yónnee mu wax ko waa Quraysh nee na ma jël baax laay yonent bi alayhi salaatu bu weex bi ma génn ngir dikkal arak bi foo fële nee na ma ne ah amaana bu ko defee ma daje ñenn ñuy taxan si wala koo xam ne boroomi gàtt la wala koo xam ne boroom aajo la bu jóge Makka daal di ñëw fii bu ko defee ma daal di koy yóbbanti mu daal di wax waa sayyidu Quraysh sangu Quraysh yi ngir ñu ñëw léegi livrer seen bopp ci yonent mi alayhi salaatu wax ko ne ko ñoom nekkuñu fi di résister ak yooyu balaa muy dal seen kaw mu nekk nag seenu alkane ba ba faw ah bu ko defee mu yëgal ndaw loolu yëgal leen ne leen yonent mi alayhi salaatu mu ngi fii Marru Dhahran nañu ñëw gaaw Seydina al Abbas di dem nee bi ma yéegee ci Bagla di berkel la yonent ma lay sarsam bu weex boobu di dox id sami'tu ci laa dégge kalaama abi Sufyaan Seydina Abu Sufyaan bi wax wa Budayl ibn Warqa Seydina Budayl ibn Warqa ma dégg seen baat wa huma seeni voilà dégg gisuma leen wa huma ñoom ñaar yataraajaani ak guddi la woon ñu ngi ñu ngi discuter kii naan lii la kii naan du kii naan non naa lii la kii naan foog naa lii la léegi lool ñu doon wax seen biir mooy lan loolu incha allah la ñuy àggale ci jataay bii di ñëw kon ba léegi ñu ngi ci tarjama sayyidina abi sufyan saxr ibn harb incha allah ñu àggale ko ci jataay bii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa ala alihi